Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi l-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fi l-baabi l-haadi wal-xamsiin وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا fa yaqul rabbi arif qaal fa inni qad satartuha calayka fi dduniya wa ana agfiruha laka alyawm fa yuctaa saxiifata xasanaatih muttafaqun calayhi kanafahu satrahu wa raxmatahu qaala al imaamu alxaafidu annawawiyu raximahu llahu taala mu ñuy dikkal fii ci xadiis bi nga xam ne moo topp ci garab gi ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'alana minhum amin bi ñu gisee jataa bi bi ñu gisoon moo doon xadiis sayyidina Abu Muusa al-Ash'ari hadis 432 ak version yim ci indi woon bim ne yonent bi alayhi salatu wassalam neena ida kaana yawmul qiyamati dafa'a allahu ta'ala ila kulli muslimin yahudiyan aw nasraniyan walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bii ci tegu mooy hadis 433 mu ne wa an ibni umara mu ngi koy jële ci doomi umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma di abdallah annahu qaala mu ne nee na sami'tu rasulallah man de dégg naa ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqul muy wax naan yudna al-mu'minu yawma al-qiyaama mu ne dañuy jegeñal rapproché jegeñal almu'minu way ngëm yàlla bi yawmal qiyaamati bésub taxawaay min rabbihi ci boroomam xatta ba ni nga xam ne yada'u la boroom bi di teg alayhi ci moom kanafahu al imaam an-Nawawi mu ne kanafahu ay satrahu mooy sut ak suturaam waaw mooy boroom bi suturaal ko waaw akbar ak lan wa rahmatahu ak yërmandeem mooy boroom bi da koy suturaal ba moom képp ak moom la ak yërmandeem gi nga xam ne moom lay dott ci kawam tay ak wa hifdahu it da koy teg tekki mooy ak ak ak ak aaram waaw léegi mu ne fa yuqarriruhu bi dunubihi mu daal di koy reconnaître loo ah ne ko lii yaa ko defoonam wan ko ay bàkkaaram <laughs> ba waayi du man lu dul ne waaw lii lépp damaa ko liggéey ci àddina ci lu bon fa yaqulu borom bi ne ko ataarifu zanba kada nii la koy waxe waa sama jàpp yaa ngi ku bàkkaar bii te yaa ngi reconnaître ne yaa ko def <laughs> hein yaa ngi koy fàttaliku tey xam ne yaa ko def di nangu ne yaa ko def fa yaqulu jàmba ne way ngëm yàlla boobee ne ah rabbi arif ah sama borom ah man a de waaw reconnaître naa ko de nangu naa ko de xaala ne ko fa inni borom bi na ko qad satar man mii nag qad dëgg dëgg satartuha alayka fi dunya suturaal naa la bàkkaar bii ca àddina kenn yëgu ko woon ku dul man ak yow wa ana taman aghfiruha laka yawma alqiyama al yawma boobu wa ana aghfiruha laka al yawm man mi la ko suturaaloon boo bële ca àddina maa la koy jéggal bàkkaar bi tey bu ko defee nag luy xew fa yu'ta saxiifata xasanaate ñu jox ko tak téere bi nga xam ne mooy bi am jëf yu baax yi kese lañ koy jox wan ko ko ñeneen yépp ay fa faale eh, na ko mu imaamu al xaafiz an ak al Muslim Abul Husayn eh, bokk nañu ko daldi di solo. léegi alimamu alxafidu an-Nawawi rahimahullahu kon laaj bu yaa way mooy ñu xool ana est ñoom ñaar kese ñoo ko solo ñu ne la déedéet seen seen dal imamu Muhammad ibnu Hanbal rahmatullahi alayhi daal dina koy solo na kono al imamu ibnu Maaja al al imaamul Buxaari indi na ko ci ñeenti bërëb yu ko njëkk indi mooy ci kitaabul mazaalimi baabu qawlillahi ta'aala alaa la'natullahi alaa zaalimiin mu ne haddasanaa Muusaa ibn Ismaa'iil al imaam al Buxaari mu ne haddasanaa nettali nañu Muusaa ibn Ismaa'iil suñu sëriñ di Muusaa ibn Ismaa'iil al haafiz al Minqari at-Tabuudhaki rahimahullahu ta'aala al Basri Abu Salama rahimahullahu taala qala haddathana hammam mu nekk nettale mooy hammam di hammam ibn yahya ibn dinar al-awdi gis nañ ko fan yi abu abdillah ash-shaybani al-basri rahimahullahu taala qala akhbarana mun qala akhbarani xabarana man dong qatada moom itam càllal yooyu yëpp nii la doon demee moom ci Qataada Qataada ibn Di'aama ibn Qadaada as-Saduusi Abul Xattaab al-Basri rahimahullahu ta'aala an Safwan ibn Muhriz al-Mazini mu jël ko ci ko ñu naan Safwan ibn Muhriz al-Mazini ah, muy Safwan ibn Muhriz ibn Ziyad Abu Abdillah al-Mazini al-Basri jaamukatu Yàlla bu mag la woon jooykat la woon al-aabidu al-Basri nekk koo xamante ne ku yéeme la woon ku tooyoon xol la qaala mu ne bayna ana amshi ma'a Ibn Umar gis nga moom ñëw ko moom moo ko jëlee di Safwan Muhriz al-Mazini mu ne benn bés dama àndoon ak ibnu Umar radiyallahu taala anhu di Abdallah am na nag yenn riwaay yu ne boobu tawaaf la woon voilà amshi ma ma ibni Umar radiyallahu anhuma axidun bi yadihi man maa ngi jàppoon ci loxo ibnu Umar ñuy dox di dem saxaaba bi il ci noon rek fujaa iya bi nga xam ne day bette arada rajulun benn waay gaaral ñu mooy euh, bu boo xam ne bu jóge côté bee rek ñëw waaw bu dee ci tawaaf la mooy comme que dañuy wër ah ana waa ji bi muy wër ba gis Ibnu Umar rek mu mu mu ñëw seen côté voilà gaaral leen fa qaala mu ne ko kayfa sami'ta rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama fi najwa mu ne ko naka nga dégg yonent bi alayhi salaam di wax ci déeyaale bi borom bi di déeyaale di wax ak jaam bi foo xamante ne ñoom ñaar kese la yawmal qiyaam mooy ak najwa fa qaala al-imaam ibnu Umar mu ne sami'tu rasuulallah man de ibnu Umar radiyallahu anhumaa dégg naa rasuulallah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaquulu muy wax naan inna allaha dëgg-dëgg borom bi tabaaraka wa ta'aala yudni al-mu'mina day jegeñal way ngëm yàlla yi way ngëm yàlla yi fa yada'u alayhi kanafahu mu teg li nga xam ne mooy hifdahu wa sitra mooy sa protection suturaal ko aar ko wa ki euh, aar ko wa yasturuhu mu suturaal ko fa yaqulu mu ne ko ataarifu dhanba kada ataarifu dhanba kada loolu ngeen gis fa yaqulu naam ay rabb hatta idha qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak lii ma ci yokkaat mu ne war a jaam bi <laughs> gis moom moom alko na moom <laughs> non man moom je suis mort moom <laughs> non je suis cramé c'est mort c'est mort man moom rek lañ ma yàlla yu mbugal mbugal way dama koo mën a weddi qaala nag borom bi ne ko satartuha alayka fi dunya suturaaloon naa la bakkaar yii de sa àddina wa ana tay aghfiruha laka al yawma maa la koy jéggal nag tay fa yontaa kitaaba xasanaati ñu jox ko téere jëfam yu rafet mu ne wa amal kaafiru ndaal yéeféer bi fii imaamu Nawawi ak suuf wal munaafiquun ak naafiq yi nga xam ne dañuy nekk ci l'islam di wane ne dañoo gëm te gëmuñu fa yaqulu al ashhad seede ya ñooy wax keroog yawmal qiyaam ne haa'ulaa'i alladhiina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhaalimiin ñu leen di pointer du doigt ci kanamu ñëpp ñoom moom kenn du leen suturaal ndax mérité wuñu ko waaw haa'ulaa'i gis nga gaa yi alladhiina ñooy ña nga xam ne kadhabu ala rabbihim dañ doon naral seen borom ñeewoon nañ yàlla amul ñii nee nañ yàlla dara <laughs> fu ñu koy bokkaale nangam ak nangam alaa waawee alaa laanatullahi yëgu ngeen ma yëgal leen rëbbum yàlla war na te dal na ala zaalimiina ci bokkaalekat yi seen bopp yi noonu la daal di indee ci fii nii daal imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj rahimahullahu taala benn bërëb la goon di kitaabu tawba buntu bi njàgg gi yi baabu qawli qabulu tawbati alqaatili wa in kathura qatluhu mu ne haddathana Zuhayr ibn Harb mu ne ki ñu nettali mooy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad ah, Abu Khaythama an-Nasaa'i al-Baghdaadi rahimahullahu ta'aala qaala haddathana Isma'il ibn Ibrahim mu ne ki ñu nettali mooy Isma'il ibn Ibrahim di Isma'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi rahimahullahu ta'aala al-Basri ah, waaye al-Bazzaz waaye moom Kuufa la cosaanoo woon mais Basri la woon Abu Bishr rahimahullahu ta'ala an Hisham ad-Dastawa'i mu jël ko ci Hisham Hisham bin ad-Dastawa'i di Hisham ibn Abi Abdillah Sunbur ad-Dastawa'i Abu Bakr al-Basri rahimahullahu ta'ala an Qatadata moom lañ gis an Safwan ibn Muhriz Safwan ibn Muhriz gis nañ ko sànq qaala annahu qaala annahu qaala rajulun li ibn Umar kayfa sami'ta gis nga lii nii moom la kii indi eh, imaam al-Bukhari eh, imaam an-Nawawi bii nii leen di riwaa imaam Muslim bi waa ji dafa dajeeg Ibn Umar mooy gis nañ fee nee na eh, Safwan nee na ñoo àndoon ba téye ci loxo Ibn Umar ñuy dox waaw yeneen riwaay di wane dañ doon tawaaf. waaw ñu ciy gisaale tawaaf kon di wax loo xam ne lu jëm ci xam-xam la ak lool loolu aayut waaw loolu aayut léegi euh, léegi nee na euh, waa ji daa ñëw ne ko la kayfa sami'ta rasulallah noo dégg yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy wax fi najwa déggoo ko muy aborder sujet boobee waxtaan bi yàlla bi borom bi di wéet ak jaamam moom dong yawmal qiyaam di wax ak moom fu kenn yëgut di ko àtte qaala ibnu umar radiyallahu anhu maa ne ko sami'tuhu yaqul yudna almu'minu yawma alqiyamati min rabbihi azza wa jal hatta yada'a alayhi kanafahu fa yuqarriruhu bi dunubihi fa yaqulu hal ta'rif fa yaqulu ay rabbi a'rif qala fa inni qad satartuha alayka fi dunya wa inni aghfiruha laka al-yawm fa yu'ta sahifata hasanatihi wa amma al-kuffar wal-munafiqun fa yunada bihim ala ru'usi al-khala'iqi ha'ula'i alladhina kadhabu ala Allah voilà moom la wax fële laay bële Hmm? ñu wax leen ci ñëpp di dégg ala ruusil xalaaiq waaw devant le public ñëpp di gis ne haulaay kanta ñi ñoom yéeféer yéñ naafiq yi ñooy alladina kadabu ala allah ñi doon naral borom bi tabaraka wa di wax au sujet de ay abatil ak yoo xamante ne ni euh, amu ci benn leer lenn lu leer teguñu ko ci wal iyaadu billah kon xadiis baa ngi noonu xadiis ñii la ko al imaamu al imaamaani daal di soloobee kon premier li ñuy jàng ci xadiis mee ngi noonu léegi waa xadiis bi laaj bi mooy ana ban lëkkaale la am ak suñu bunt bi bala ñoo jàll ci yeneen jàngat yi ci mën a jële dañ la xadiis bi eh, ci bunt bii ñu nekk di baabu rajaa buntu yaakaar xadiis bi yonent bi alayhi salaatu salaam al imaam da ko fee indi ngir wan ñu ne gis nga nit ki fekk mu ngi suturaal boppam mu ngi def ay bàkkaar de gëm yàlla na gëm na yàlla am na lu ko borom bi nattoo seetaane ko ko ci maadu teem muy bàkkaar yu mu xam waaw na fexe suturaal ko boppam lu mu mën ndax kat borom bi dana ko sa bàkkaar yi suturaaloon naa la ko àddina kon moom bu nekkoon ci mujaahiriina yi ñi nga xam ne dañuy def bàkkaar ba pare li ko wane kooku du bokk ci ñi waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam ne kullukum mu'afa yéen ñëpp la ñuy jéggal ba mu des ñi nga xam ne dañuy def bàkkaar ba pare di ko publicité di ko wane waaw di jaay maa tey di jaay ne walla moo ko fi njëkk a def wala moo ko fi sañoon loolu moo garaaw mais yow bu loo nekk nekk ci bàkkaar aju ngëm yàlla ji fexeel suturaal sa bopp ndax kat borom bi ëllëg mën na laa boole ci ñi te xadiis bi lëkkaaleem ak suñu bunt bi kon mooy yaakaar googee ak yërmande yàlla ni mu yaatoo ba li nga xamante ne nii mooy suturaam ji muy muur jaam bi fii ci àddina te mu ngi ci bàkkaar yi mu muur ko mu suturaal ko ba kenn du ko xame kenn du ko ko foode te pourtant ci la dëkk waaw waaw moo tax sitruhul azim wallahi sitra sitruhul azim kii wam bu màgg boobee kiiraayam suturaam bu màgg gi kesee fi ne nga xam ne bés bu ko wuññi woon rek comme na ma la waxoon jamono yooyu laa vay gis nga gaa yi moom aw wàcc moo leen di gënal yow mii ci sa bopp kon yërmande yàlla gu màgg gi ak ni nga xamante ne nii noonu la koy dottee ci way ngëm yàlla yi maa daama kookee mu ngi fexe moom it lu mu man di demee di suturaal boppam tadu feeñal yi nga xamante ne mooy rëcc rëcc yi mii ne waaw kon loolu lu ama am solo la waaw loolu lu ama am solo la nit ki nay fexe di suturaal boppam waaw yow xam nga sa bopp bàkkaar boo xamante ne nii lu ne yaa ngi koy def mais du la neex dara mais bul dem fenn di ko fa publicité waaw waaw amaana borom bi boole la ci ñi nga xamante ne yawmal qiyaam nii la lay def te amaana sax balaa boobu mu génn la ci waaw bu xamee ci yow ak dëggu kon nag yaakaar lu rëyër nii la waaw ku nekk amul kenn ku war a taxaw naan man moom je suis exclu te ñii quoi ah ci yàllay defal lii non man manuma see lu tax manuma see bokk xanaa doo mu'min dane al mu'min ah yudna al mu'min yawmal qiyaama min rabbih waaye <laughs> mooy nga def li ñu wax ngay fexe di suturaal sa bopp tamit ginnaaw loolu xadiis bi bari na ay njàngat buñ jëlaatee ci kaw mu ne kon Seydina Safwan ibn Muhriz dafa ànd ak Ibnu Umar loolu comme niñ ko yàggee wax que taalibe bi sëriñ bi day nangu di ànd ak taalibe bi fu ne di dox moom di ànd ak moom taalibe bi di mën a jàngaale di jëlaale ci moom njàng mi du rek toog di jàngale wala di wax ay xadiis ak yooyu waaye dox bi sax bu ñuy dox ak yooyu mu xool nan lay nan teggin yi muy àndal ak ni nga xamante ne ak bu ñu ko interpeller ci mbedd mi nan lay wuyoo bañ a nekk ku tàng xol naan é xamam nomar waxul waa ji mais yow da ngaa mën xaar ba ma àgg kër gi wala ba ma toog ah da ngeen di font quoi noo may kare ci mbedd yi nii naan danga may laaj wala ci maa ngi maa ngi nekk di umra nii nga fekk ma ci kii bi di ma di ma di ma kar nii naan ma ay nangama ci nangam ah non non <laughs> waaw Allahu akbar loolu benn la eh, kon waxoon nañ la ne beneen bi <laughs> boobu <laughs> beneen taf benn bi bi ñëw ci kitaabu tafsir ci eh, jaar ci Qataada ba léegi ci imaamul Buxaari dana bayna Ibnu Umar yatuufu iza eh, arada lahu rajul bi doon wër la kon mooy li ñu waxoon sànq ne wër kaaba gi terewul wax wa wax joo xam ne wax ju dagan la rawatina wax joo xamante ne ni ju jëm ci njàngale la di leeral li nga xamante ne mooy njàngale yonente mi alayi saatu mais say naa Safwan na man maa téye ci loxoom di dox waaw mooy loolu du ñàkk teggin te loolu day wane affinité ak li nga xamante ne nii mooy jegeeñ bi nga xam ne moom la sëriñ bi may taalibe bi ba mu jegeeñ moom ba mën a jàpp ci loxoom ñuy dox di dem voilà kon nag mu ngi noonee <laughs> eh, léegi ah mu ne waa ji daal di koy gaaral daal di koy laaj loolu yi dañ ci xam ne ne boo amee laaj bu la soxal utal boroom xam-xam waaw alhamdulillah ne waa ji nit ñi bari nañ ak jamono dalay leer na fii nit ñi bari nañ <laughs> waaw mais dafa ñëw ci Ibnu Umar mooy boo amee say laaj it bul ne man am na sama samay laaj alhamdulillah ku ma neex laaj wala ko ku tëb rek man ma laaj déedéet da ngaa war a xool kan ngay laaj kii mu tànn saxaabi saxaabi saahibu rasulillah ibnu umar radiyallahu anhuma daal di koy laaj bii muy laaj ba pare bi ñëwee am na ci yenn riwaaya waa ji dana ko yaa aba abdirahman waaw waaw ah yow aba abdirahman kayfa sami'ta noo dégg mooy di woo sëriñ bi ci loo xam ne dàkkantal la comme <laughs> ku yàlla defoon nga gisoon imaam Maalik nga ne ko ya aba abdallah waaw yow bàyyi abdallah ndax dàkkantaloom la wala sa sëriñ mu am dàkkantal yu mel noonu nga koy wax ci loo xamante ne loolu sunna la voilà ya aba abdurrahman comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam ya aba hurayra ya aba hir voilà <laughs> kon nag mu ngi noonee mu ne ko kon kayfa sami'ta ak ay teggin ci laaj waaw ñëwul na ko hé taxawul fële it di ko yuuxu waaw gis nga dafa ñëw ba ci moom ba jege ko moo tax mu ne mu gaaral mooy booy laaj tamit daa bokk ci tegginu laaj doo taxaw fee di di di di yuuxu waaji hé sëriñ ah, ah, lii la wante ah déedéet loolu kenn du waxe noonu loolu dooy teggi waaw ba pare mu ñëw kay fa sami'ta ana loo dégg kayfa sami'ta rasulallah noo déggee yonent bi saa saam mooy booy laaj ci diine yow li la amal solo nekkul xalaatu waa ji loo ci xalaat lool du laaj non non waaw bi am na sëriñ bi loo ci xalaat déedéet loolu du laaj lan moo ciy attef sharia te boo nee lan moo ciy attef sharia moom nga ne lan la ci yonent bi saa saam atte benn la ndax yonent bi saa saam mooy shari'u moo fi tëral sharia bi waaw lan la yàlla atte ci lii mooy laaj mais ay bon waaw lan nga xalaat ci xew-xew bi xew ah gaa yaa ngi ciy wax de ku nekk ngi ci yow loo ci xalaat déedéet dama naan man aw ma ci xalaat <laughs> man moom dama ci amul benn xalaat bu ma ci yëg yàgg <laughs> waaw en tant que boroom xam-xam kenn mooy boo xamee sa bopp bi nga xam nga ne du sa xalaat lañu soxla li ñu soxla mooy wax leen li ci yàlla àtte lan la yeneen ci ma lay saa saam àtte ci xew-xew sàngam bi nga xam ne moo xew wala lii kon nag. te salaf yi dañu xamoon ni ñuy def waaw ñoom moo tax erreur yoo doon lenoon dal ñi leen yàlla booleel muy ñu gën a màgg ginnaaw saxaaba ginnaaw yonent yi alayhimu salaam malgré loolu xam nañ ne li ñuy màgg màgg màgg ci ñu borom bi royloo mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax Amr ibn Abil Hasan ba muy laaj Aba Barza al-Aslami di ko laaj ak saxaaba yi doon laaj yooyu. ak ñeneen ñi taabi'i yi laaj kayfa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa naka la yonenti sallallahu alayhi wa doon jàppe waxu ko yow nooy jàppe waaw waaw ba léegi yow nga ñëw ñu naan la nan la ñuy jàppe ci diine nga naan ay sëriñ diw gis naa ko mu jàppe ñii kon noonu lañu war a jàppe loolu du du réponse ci diine loolu du tontu ci diine déedéet waaw mooy naka la yonenti baay saa saa doon jàppe loolu la parce que kooku lañ ñu royloo ndax keneen ku ne mën naa def erreur waaw alors que gars bu ma nee yonent ba saa saa moom nii nii la ko defee waaw kay est te ci laa koy mën a roy roy boo xamante ni bu gën a jégg dayoo aywa bu gën mate la aywa mu ngi noonu kon mu ne ko kon te bi gis nga dafa leer kayfa sami'ta rasul rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fi najwa leer na di wax ci déeyaale bi borom bi déeyaale jaam yi allahu akbar nga xam ne moom ak moom kese la waaw muy déeyaaleeg moom mu ne ko man di dégg naa sëriñ bi buñ ko laajee ci mbiru diine bu mu fi nekk naan je pense que waaw gis nga Ibnu Umar dane sami'atuhu dégg naa ko dégg naa ko sami wala benn bi sami'tu rasulallah beneen bi sami'tuhu dégg naa rasulallah sallallahu alayhi muy wax allahu akbar mooy mënoon la laaj lu l'islam wax yow ngay wax say xalaatu bopp quoi <laughs> waaw naan non man nag loolu man moom duma ko def non kan moo la laaj ndax diñ ko defam dé laaju loolu wa laaju ñu la laaju la looy def te loolu daa bari gaa yu mel noonu non man moom loolu duma ko def non bu dee la laaj moom moom xamul ni ñuy laaje ndax noonu nga ko yare te nee nga yaay sëriñam kooku façon njaaj yu mel loolu la lay laaj mooy yaw lay laaj looy def ak loo deful waaw <laughs> waaw waa mais <laughs> sëriñ bi loo xalaat ci ci ci bàyyi sikkim nga ne non man nag moom du ko def yow kan moo la laaj du la def parce que moom comme que noonu nga ko yare yow la jàpp modèle alors que doo modèle alors que bu doon daa mën a daa xam ni ñuy laaje dana ne yeneen way sa san lan la atte ci si bàyyi sikkim voilà bu boobaa bu waa ji ragal na yàlla te xam du ñemee wax ne man du ma ko def danaan ah yonent way sa moom ñi ko décrire ñépp dañ ne daa ne woon kastul lihya mooy sikki moom dafa dafa dafa duufoon waaw dafa rëyoon sëqoon voilà loolu mooy laaj mais ay man moom du ko defat loolu kenn laaju la ko kon nag <laughs> sayyidna ibn Umar radiyallahu anhu mu ñuy jàngal lu am solo fii mu ne kon sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa yaqulu fi najwa muy wax nag ci lii nii nga ma laaj waaw mu ne yadunu ahadukum min rabbih beneen bi yi mooy ci riwaaya imam muslim imaamul buxaari beneen yudna al mu'minu min yawm al min rabbih da koy daja jeganal hatta yadaa kanafahu waaw mooy euh, sitrahu waaw allahu akbar loolu du cër bu borom bi am buñ naan daa jël Euh, euh, euh, lenn teg ko mu jege non loolu du jege place jege yëkkatiku la ak makaana allah daal koy suturaal allahu akbar allahu akbar am na nag ñoo xam ne niñ ko solowee dañ cee juum moo tax c'est eh, eh, eh, al qadi Iyad rahimahullah al mu ne ñenn ñoo xam dañ cee juum juum te gu ñaaw sax au ñu ne kanafawu ñu naan katifahu wal iyaazu billah <laughs> al ne borom bi daa am mbagg <laughs> loolu njéem tëggul réya ngoogu <laughs> allahu akbar mooy ak suturaam mu suturaal ko yëkkati ko waaw fa yaqulu mu ne ko naan ko nag di ko laaj <laughs> mooy fa yuqarriru bi dhunub da koy wan bàkkaar yi ba mënatoo dem fa tarafu bi dhanbihi fa suqan li ashaabi sa'ir te même yéeféer yi looloo leen di am nga alaaxira daa bari ay bërëb yu wute am na bërëb yoo xam ne dañuy weddi am bërëb yoo xamante ni seen cër yooyu wax am yoo xamante ne nii seen leneen lay wax am foo xam ne ñoom ci seen bopp ñooy reconnaître suñu boroom ne fa tarafu ñu reconnaître nangu bi dunu bi bi zambihim te seen bàkkaar yañ doon def fa soqan li ashaabi sa'ir sori ñeel na ñi nga xam ne ca biir safara ñay dugg biir safara wa nga xam ne mooy lakketa du fay léegi nag ah boroom bi nag wan ko ay bàkkaaram ba gis ko waaw naan ko ndax xam nga bàkkaar bi waaw bàkkaar bii moom xamoon nga ko aaji du man lu dul ne naan waaw am na ci benn riwaay ndax Seydina Sa'id ibn Jubayr moo tax ñenn ñi ne kii laaj dafa mel ni moom la ndax Sa'id ibn Jubayr ci boppam moom daal dinay nettalu mel nii ne moom dafa ñëw laaj Ibn Umar comme hadis bii nii wala foofu nee na borom bi ne ko jàngal sa téere léegi jëlal sa téere nga jàng sa téere jàng ko sa waay jàng gis bàkkaar yi fees ci del mu ne borom bi waaye yëpp de reconnaître naa yëpp de maay borom maay maay maay l'auteur son son maa fi def mefe yu toll nii de yu bone nii de mana <laughs> ba pare foofu mu ne waaye après fa yaltafitu bi <laughs> yamnatan wa yusratan <laughs> mooy muy gestu gauche droite gauche <laughs> càmmoñ ndeyoor rek càmmoñ di gestu ndax eey woy jële borom bi mu ma won bii bët sama bàkkaar yi maa amul ñu gis borom bi ne ko laa ba'sa alayka innaka fii sitri laa yattali'u ala dhunubika ghayri waaw ne ko amul benn problème la ba sa bu bul am looy tiit bay geste gauche ak xam nga nit bu tiitee <laughs> moo tax nit ku fitam da <laughs> surtout muy xaar lu metti dal ko wala muy am lu muy lëbb moo tax a sàcc du tranquille surtout bu sàccee liñ sàcc rawalee bu ko di ko fexee rawale rek jëkk am lu lu yëngu danaan teg naan nii di xool gauche ak droite wala bu gisagul dara di xool gauche ak ndax tiit di xaar lenn rek moo tax léegi ne day kii rek yàlla na bu ko kenn walla ginnaaw rek teg ko loxo na faa xam teg waa ji kool parce que yi ci yow yaa ngi ci sama keppaar ngi ci sutura talion ala zunubika ghayri keneen ku dut man gisut sa bàkkaar yi waaw akbar après nag ñu daal du koy <laughs> jox ay téere yu jëfam mooy jéggal ko waaw waaw borom bi ne ko léegi nag idhab faqad ghafartuha laka gis nga bàkkaar yi nga xam ne maa la suturaaloon ca àddina ah jéggal naa la ko allahu akbar jéggal naa la ko tey allahu akbar gis nga suturaal borom bi kon nag mu ngi nii moo tax moo tax daal mooy as-Sattar waaw mooy as-Sattar moo daal imaam al-Muhallab rahimahullah mu ne fi al-hadiith tafaddulullahi ah, ala ibaadihi bi-sitrihi li dunuubihim yawma al-qiyaama wa annahu yaghfiru dunuuba man shaa'a minhum bi xilaafi qawli man anfadha al-wa'iida ala ahli al-iimaan لأنه لم يستثن في هذا الحديث ممن يضع عليه كنفه ممن يضع عليه كنفه وستره أحدا إلا الكفار والمنافقين فإنهم الذين ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد باللعنة waaw al-imaam al-Muhallab mu ne ci xadis bii nii gëneelu borom bi tabaaraka wa taala bu mu defal jaamam yi ko gëm ci suturaal gi leen suturaal ci biir bakkaar yi nga xam ne moom lañ nekke woon yawmal qiyam te moom borom bi kat yaghfiru dunuba man sha'a minhum gis nga ñi ko gëmoon ku mu ci soob mooy jéggale bakkaar yi nga defoon mu ne lii nag borom bi di def te wax ko fii te yonent ba saa saam leeral ñu ko fii wuteek waxu ñi nga xam ne tëkku bi dañ koo dugal ci waayu ngëm yàlla yi mooy këneel ku def bàkkaar yi borom bi dina la teg lii ñu ne ñoom ñëpp la waaw ñu ne ndax li moom mu ne imaam al-Muhalla ndax fii yonent bi suñu borom yonent bi saa saam miy wax lii te borom bi setteewu ci kenn ci xadiis bi ci ñi nga xam ne ñoom lay teg suturaam aar leen ba pare jéggal leen kenn lu dul ñi mu wax après mooy yéeféegeek munaafiquuna yi ñoom kese la wax waaw ñoom kese la wax waaw léegi nag mu ngi noonu nga xam ne kon euh, mu ngi noonu quoi kon nag nit ki waaye bàyyil xel ci li la wax le fait xam nga borom bi ne maa la ko suturaaloon allah àddina mooy kooku kon bàkkaar yam ne woon àddina gaa yi xamuñu ko woon <laughs> mooy bàkkaar yam ne woon àddina nit ñi xamuñu ko woon borom bi suturaaloon waaw waaw imagine laa joo xam ne moom day wax ne daa woor <laughs> say noo may xool <laughs> daa foog ne laa joxe misaal non non bëgg ngeen lekk nag mais nag mooy yéen moom ngeen woor ko yéen kay seen ndogu ngeen di teel a waajal rek yéen tàkkusaan boo julli tàkkusaan commencé liggéey ci ndogu bi <laughs> ngeen dóor ko ngeen ne ko tell di noo di no di nokkee <laughs> non wooyu moom di yan woor waaye ne daa woor mais comme que këram moom kese la wala bon gars dinañu dem heure boobu moom kese may ne am nay nit sax mu tëj néeg bi naan ndox mu sedd ba doya waaw lekk ba doya la naan ndox mu sedd ba jeex tëdd génn saa yi après mu génn ci nit ñi continuer gaa yi jàpp ne daa woor ndekete yoo moom masolo woor tous les jours comme que tàmm na parce que boo tàmmee lool ndox ma Iblis naan daa gën a neex saay boo génnee ci ngeen di wax yàgg sax saay gaawal ñibbi wañ da war a naan frigo ba saay ndox maa ngi gën a sedd tàngoor wi moom nit ñi jàpp ne saay day woor bu dëgëru fit rek mu ndog jotee mu toog di jaay ne daa xiifoon ndekete yoo sawaay mii <laughs> day day feccali kese <laughs> waaw mu mujj noonu ba faatu xam nga kooku bàkkaar boobu kan ko yëg ak boroom <laughs> boroomam kese waaw waaw ak yenn bàkkaar yu nëbbu yi nga xam ne day nekk ci nit ki nga xam ne daa nëbbu boroom bi suturaal waaw te loolu lañ la ne nag lii li muy yineen mooy ki nga xamante ne nii mooy da doon suturaal boppam malgré bàkkaar yi muy def waaw waaw ndax maa la suturaaloon ci àddina ah waxoon nañ la sànq xadiis yonent bi saa saa bi yéen ñépp la ñuy jéggal mooy ba def ñii def bàkkaar di tay di ko wane kon kay mooy ñeneen ñépp mën nañu dañu dugg fii mooy mën nañu fee dugg ku ci soog ci ñoom borom bi tànn la boo defal la lii waaw te boo suturaalee sa bopp ci loolee borom bi mi diggee loolu dina la suturaal waaw waaye it bokk na ci keneen man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyaama waaw. man satara musliman ku sitar ku suturaalub jullit ci kurba boo xam ne moom la def ci kurab euh, ci ci dunya àddina borom bi dina suturaal muccal la ci sutur ci problème u àllaaxira yi yooyu yëpp mooy nit ki li ngay defal sa bopp hmm? li ngay defalal sa bopp ak li ngay defal sa mbokk yi nga xam ne ñooy sa bopp tamit loolu la la borom bi di faye waaw lu bari bari bakkaar ah suturaalal sa bopp borom bi insha allah dina la suturaal waaw looloo taxoon yonent may sax saa waa ji ñëwoon njaaloo di wax mën a ko demal waaw ba pare mu ne ginnaaw bañ ko tegee lañ koy teg képp koo xam ne borom bi nattoo la la ci salte yu mel nii eh, na nga tuub sa digganteeg sa borom nga suturaal sa bopp waaw mu ngi noonu mu ngi noonu kon nag loolu tamit lu ama am solo waaw akbar waaw nga gis ne kon jullit ñi am na ñoo xamante ne ni <laughs> seen bàkkaar yi lii la dañuy def bàkkaar boobu seen digganteeg seen borom la borom bi insha allah bu dee suturaal lañ seen bopp mën na leen a jéggal mën na leen a jéggal ndax mooy seet ku ko soob mu jéggal la waaye li gën a noot ci njort yi te mooy buntu bu yaakaar mooy boroom bi bu la suturaalee ci àddina mooy daa bëgg mottali suturaak àddina ak suturaak allah ak jéggaluk allaaxira allahu akbar waaw hmm? kon nag mu ngi noon kantaa ki nga xam ne day def maa tey waaw di def bàkkaar ba pare di ko publicité comme niñ waxoon bi ñuy tàmbali waaw non yéen boy ay ko quoi man ba ma ciy toll yow nekk magget ab bu dem ba dikk demoo tuubi ngay ngay ngay xërtal boy yi ci lu bon nan mais boy ñun daal manu ngeen ko waaw gis nga man ba ma ciy toll mais cinq bouteilles laa doon dóor mu daanu ko waaw mais booy yéen yéen booy booy yéen yéen yéen booy yéen yéen manu ngeen li doon ko waaw Allahu akbar amaana ñam koy wax sax xamuñu ko woon mais mu mu weer boppam xamle boppam ndekete yoo mud minu xamra la woon ku ko ku ko doon nekkal ci sàngara si rek la woon kooku wal iyaadu billah <laughs> loolu yéeme na de kon nag mu ngi noonu kon nag boroom bi yal nañu borom bi suturaal ci suturaam gu yaatu ji tërëy insha allahu taala amin kon mu ngi noonee hmm? eh. lii nag xam naa dañuy yem ni dama doon xalaat beneen mais beneen bi comme que daa nirub ba ci tegu xam naa yooyu dañuy bàyyi bii di ñëw ñu boole leen xadiis ibnu Mas'ud eh, radiyallahu anhu ak Seydina Anas